الرابع عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات rawaahu al-Buxaariyu rahimahullah wa qaala al-muubiqaat al-muhlikaat kon al-imaamu an-Nawawiyu rahimahullahu taala xadis bii la ci teg mooy xadis numéro quatre ci bunt bi ñu nekk mooy ñeenteelu xadis bi waaye mooy numéro soixante-trois juróom benn fukk ak ñett ba ñu tàmbalee téere bi ba léegi voilà bala ñu dugg ci xadis bi bii ñu weesu euh, euh, euh, lenn lañ fàtte woon def mooy niñ doon faral di def di wax ban lëkkaale ban lien moo am entre xadis bi mu fi indi ak bunt bi ñu mu ko tuddee muy baabul muraqaba waaw baabul muraqaba bunt bi nga xam ne mooy wax fukk bàyyi xel sóoraale gi jaam bi war di sóoraale boromam waaw vigilant ndax xam ne boroomam mu ngi koy fuglu moo koy ki nga xam ne moo koy surveiller ci léppam ban lëkkaale la am ak lii ak xadiis boobu bi nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu muy xadiisu Mawlana Ibnu Abbaas radiyallahu loolu dañ naan xadiis bi yépp loolu la loolu lay tegtale njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ne ko ihfazillaha yahfazuk waaw wattul yàlla kon mooy wattu ko ci sa jëf yi ngay jëf ci diggaleen yi boo koy def nga xam ne borom bee ma ko digal nga vigilant xam ne al musaytir borom bi nga xam ne moo peeg lépp mooy ki nga xamante ne alimul ghaybi wa moo xam li nga xam ne mooy li fee li ne li ak li nga xam ne mooy li ne fàng nga xam ne moom de laay jëflanteel waaw nga bàyyi ko xel ci lépp ci digalam yii nga xam ne en tant que jaam moom la la digal waaye ci tereem yii nga xam ne moom la la tere waaw waaye di ko bàyyi xel xatta yi ngay laaj waaw rawatina loo xamante ne borom bi kese moo ko man waaw waaw même xattaa loolu xattaa sax yi nga xam ne sax danga koy laaj sa mbokku euh, nit sa xol day aju ci boroom bi ba pare waaw nga xam ne moom mooy aji defaa koon bi waaye nag daf fee def ay intermédiaire ñoo xam ne ci ñoom ay dig digle te kii may sàkku ndimbal ci moom sama mbokk mbindeef mi nekk lu dul ab dig digle bu yàlla teg sama digganteeg moom waaw ngir jaarale li may jox ci moom ngir xam ne tamit mooy dëkkuma ci foo xamante ne désert la comme ni ñu ko waxe woon waaw kon loolu nga ci même loolu mu ci bàyyi xel waaw ba pare di bàyyi xel boroomam tabaaraka wa këne gis nga dogal yi lu mu war a am ak lu muy ñàkk loolu du ñoom ma sàmbaak ma dembaak ñoom ma soxnaat ah ñoomin ñoxor ah ñoomin Yukushima ak ñoomin Maurice wala ñi nga xamante ne mooy Habsbourg moom moo koy décider du ko décider ñoom décider wuñ dara waaw du li ngay am ñoom ñoo ci seen loxo la ne wala ñoo koy décider waaw nga ànd ak loolu di di di bàyyi xel sa boroom saa su ne xam ne ah wërsëg moom du la jar jaay sa diine fenn mukk kalla summa kalla waaw kon nag loolu la te tamit boo nekkee ci metti gi ba léegi ngay bàyyi xel sa borom xam ne jàppal te yàlla rek tax nga muñ ko te yàlla tax te xam ne anna an-nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra léegi mu ñëwaatee fi nga xam ne moom la al imaam indi mu ne ar-rabi' bi mu ne an Anas mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik Eh? xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam alhamdulillah sayyidina Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ah eh? borokoon ci waa Banu Najjaar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne moom nee na annahu qaal innakum dëgg-dëgg yéen fekk mu ngi wax taalibeem yi muy saxaaba yi muy taabiina yi mooy taalibe yi saxaaba yi nga xam ne ñoom xamuñu gisuñu yonent bi alayhi salaam dunduñu ak moom te gisuñu ko jataay woowuñu ak moom mooy ñi nga xam ne ñoo ñooy taalibe saxaaba yi moom ñi ay taalibeem la doon waxal mu ne leen innakum dëgg-dëgg yéen gis naa ne yéen de dëgg-dëgg da di def la ta'maluna yéen a ngi jëf a'malan ay jëf yoo xam ne hiya at at daqqu fi a'yunikum min yoo xam ne moo gën a woyof gën a sew ci yéen que karaw mooy tellement joxu ngeen ko importance jàppu ngeen ne lii du dara gis naa ne ngeen di jëm ay mbir yoo xam ne mais du ngeen ci sax bàyyi xel du ngeen jàpp ni lii dara la moom la naan ci seeni bët moo sax gën a sew karaw li nga karaw dañuy sew jëf jooju da ngeen koy jëf yéen gis naa ne ngeen di jëf jàppe ne seen jëf jooju moo gën a woyof karaw tellement joxu ngeen ko. benn gëdd jox ngeen ko importance waaw te nag jëf joojee ma gis yéen ngeen koy doyadale noonu di ko ñàkkal solo ba jàppawu ngeen ko dara kunna ñun de saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon nañ na'udduha doon ko compter doon ko jàppe ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam da jëf ju mel noonu bu ma soona rot jaar ci kenn ci ñun <laughs> la ilaha illa allah dañu jàppe woon jëf jooju noon minal mubiqat ci nga xamante ne day alakaati allahu akbar mu ne hadis bi rawahu soloo na ko al-Bukhari yu al imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira <laughs> ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari ah amirul mu'minin ah rahimahullah bi mu ko soloowee ah, mooy ci kitaabu ar-riqaaq baabu maa yuttaqa min muhaqqira min muhaqqaraati az-zunuub waaw foofu la ko ëndi kitaabu ar-riqaaq kitaabu ar-riqaaq baabu maa yuttaqa min muhaqqaraati az-zunuub waaw foofu la ko ëndi bi mu ne haddathanaa Abul Waliid qaala mu ne haddathana Abul Walid Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili qaala haddathana Mahdi mu ne ko ko nettali mooy Mahdi ibn Maymun Abu Yahya mu ne an Ghaylan moo ko jëlee ki nga xamante ne nii mooy Ghaylan ibn Jarir rahmatullahi alayhi an Anas moom moo ko jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne innakum wax hadis bi ñu wax léegi la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r dañuy wax sha'r mën nañu wax sha'r voilà in kunna na'uddu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mubiqat qaala abu abdillah ya'ni bidhalika al-muhlikat moo tax mu ne bi muy jeexal noonu <laughs> imaam al-Bukhari li ëndee hadis bi mu ne qaala abu abdillah yow nag bul dégg lu mel nii ci Euh, téere yi xadiis yi ak téere boroom xam-xamu fiq yeeg ñoom ñëpp ah comme boo déggee <laughs> boroom bidaayatul mujtahid <laughs> naan qaala al qaadi <laughs> mu ne al qaadi nee na nga foog ne keneen lay wax boppam lay wax Ibn Rushd ah, waaw boppam lay kii al imaam al Buxaari boppam la yor moo tax mu ne qaala Abu Abdillah mu ne Abu Abdillah nee na mooy kat mooy dakkantal imaamul Buxaari waaw imaamul al Buxaari ah <laughs> mu ne Abu Abdillah moomu de nee na mooy boppam yaani li mu jublu ci fii al-mubiqat bi daalika ci loolee mooy al-muhlikat mooy yi nga xam ne day alakaate loolu moo tax al imaam an-Nawawi bi ma nee xadis mu ne wa qaala te nee moo qaala bi du al imaamu Nawawi mooy al imaamul moo wax bi mu solo xadiis bi ne al muubiqaatu al muhlikaat mooy al dégg baat boobee ci xadiis mooy al muhlikaat mooy lii mooy xadiis bi nga ne ay woo nañ ci ñëwaat kon mu ne Seydina Anas radiyallahu dane <laughs> yéen ñii de attention attention ñi muy wax de gis nga Seydina Anas ñi mu doon wax nii ñoom la yonent bi alayhi salaam ne xayrul quruni qarni sab bi gën ci siècle yi mooy siècle bi ma dund topp bi ci tegu topp bi ci tegu ñii nii ñooy ginnaaw saxaaba yi d'une manière générale ñoom ñooy crème mbindeefu yàlla yi ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam xeet yu gën yi fi ma sa jaar bu ñuy wax ñii ñoo gën a tax ñun ñu door a ñëw ca gannaaw ak gannaaw ñoom la Seydina Anas radiyallahu ta'ala gis <laughs> ni ñuy mu ne yéen de a ngi jëf jëf yoo xam ne <laughs> mais moo gën a woyof ci yéen kaaw moo jàppawu ngeen ko du ngeen ci bàyyi xel waaw Allahu akbar ndekete yoo gis nga jëf joojee moo gën a ñun de ñun saxaaba yi jamono yonent bi sallallahu ñun dañ doon jàpp ne loolu loolu moom jëf ji bokku na ci yi nga xam ne day alak ki ko def loolu bu wanee dara day wane xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum ni nga xam ne noonu la ñu gënoon a xame seen borom te ñeneen ñi képp keneen ku ñëw seen gannaaw ñoo la gën a xam yàlla ñoo la ko gën sopp ñoo la ko gën xam ñoo la ko gën we waaw allahu akbar mu ne yéen yéen a ngi jëf jëf yu mel nii allahu akbar ñoo leen gën a sàmm gin leen ragal yàlla gin leen a mat ci jikkoog doxal nag lépp képp kenn ku ñëw ci seen gannaaw xatta ñii nga xam ne yonent bi saa saa nee na ñoom ginnaaw euh, siècle am ñoo ci tegu sax ñooñu kenn ku yonent bi saa saa yar bu gisee kenn ci ñoom di def yenn yoo xam ne pour ñoom du dara waaw ñoom dañoo jàppoon ne loolu moom moo doon alkane <laughs> bu wanee dara mooy xoolal laa gap bi xoolal xoolal distance bi am diggante ñi nga xam ne yonent bay saasaam direct moo leen yar ñi nga xam ne ñoo ñëw ci gannaaw Allahu akbar lu tax ndax ñoo ginoon a ragal yàlla mooy ñoo ginoon di def muraqaba ah rabbihim ahwalihim dañ doon sàmmoon teg seen borom ci seen bépp xaal ci seen bépp état bépp wax bépp jëf mooy lëkkaale bi mu am ak buntu bii mooy saxaaba yi fañ ci tolloon niveau bañ ci amoon kenn manu ko am seen gannaaw waaw ba moo tax ñii <laughs> bu dee nag ñii lay wax ñii nii mu doon wax <laughs> yàlla la kon mooy ñun ñooy ñan ñun moom ñun moom moom dañuy yàq wax ji waaw <laughs> ñun subhaana mooy te du moom kesee ko wax ah Muhammad ibn Mas'ud radiyallahu doon na wax ne ñun de am na julli yoo xam ne képp ko ko bàyyi woon ñëw ci mbooloo mi dañuy jàpp ne sawaay ci naafiq la bokk <laughs> ah, ah ah léegi nañ ko teg barab boobu ñoom kay affaire moo tax moo tax bokk na ci fuuy akub ñàkkub yar ak ñàkk xam ah nga dégg nit koo xamante ne nii day jéem a yuqamte yuqamte kuloo wala am nañu faa wala abab sëriñ di jéem a yuqamte yuqamte kuloo wala ab cheikh nar koo teg ci kanamu ci kaw yonent bi ah, ci kaw kii boobu euh, euh, saxaabaay yonent bi alayhi salaam mais yow gaa yi ñi ñuy tudd fii nii ah jàpp na ñoo fi gën. <laughs> hein mais xoolal ak ñoom doxal ak ñoom barem bi doxalal ak ñoom barem bi waaw doxalal ak ñoom barem bi rek waaw mais mais ko kon problème am doo doo xaw a gis foo naan kii moom baax na <laughs> oh loolu allahu akbar allahu akbar kon nag nañu bàyyi yi nga xamante ne moom la ñu nekk de <laughs> Seydina Anas wallahi lii mu wax moo am lii mu wax moo am bi na ko noonu la ko al imaamu euh, euh, euh, Ahmad daal di soloowe waaw imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy soloowo tamit jëla ko moom it ci eh, Anas ibn Malik waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu <laughs> moo tax eh, kii doon na wax ne muy Ubaada bi nga xam ne al-Laysi da doon wax naan lu mel ni ah, Ubaada ibn Qurt al-Laysi da doon wax ne innakum la ta'tuuna umuuran hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-muubiqaat waaw fa dhukira li Muhammad ya'ni ibn Sirin fa qaala sadaq Allah <laughs> kii ab saxaaba la woon Ubaada ibn Qurtumi radiyallahu anhu li Seydina Anas wax la wax ne yéen de gis naa ne yéen <laughs> yéen a ngi def ay mbir yoo xam ne moo gën a sew ci seen bët yi karaw waaye ñun de ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ doon jàpp ne ci alakaate la nee na ñu tuddal mbir mii nii. ah Humayd ibn Hilal mi nga xam ne moo ko jële ci Ubaada daal di koy dikkal radiyallahu anhuma tuddal mbir mi ñu tuddal mbir mi Muhammad ibn Sirin xam nga kan mooy Muhammad ibn Sirin la ilaha illa allah taalibe Seydina Anas la woon radiyallahu anhu wa rahima mooy ki nga xamante ne nii moom ak ñoom ay ay ay ay imaam al-Hasanul Basri mais ñoo ñoo juróom a man bi seen jamono ay ñoom Sa'id ibn al-Musayyib ah Sa'id ibn al-Musayyib ñooñu ñoo juróom a man bi seen jamono ñu dundal ko ko mu ne moo tax mu ne ya'ni Ibn Sirina fa qaala sadaq waaw wallahi waa ji wax euh, euh, mu Ubaada wax na dëgg <laughs> waaw Ubaada wax na dëgg kon nag gis ngeen barem bi est gis nañu barem bi da lool al imaamu ad-Daarimi rahimahullah moom moo ko soloo <laughs> kon nag mu ngi noonu lool bu wanee dara mooy ñooñu ginoon a bàyyi xel di def muraqaba ak seen boroom ci loo xamante ne nii eh, amul dara loo xamante ne nii ah ci lañu eh, lu amuk ak ak ak ak ak ak ak kii la ak ak nattable Seydina Xudayfa comme ni ko al imaam Ahmad solowee muy Ibnu Yaman wala Ibnul Yaman boo tax baax na <laughs> radiyallahu taala anhuma ndax moom bàyyam yépp ay saxaaba lañu woon waaw dafa am benn taabi'i benn taalibeem boo xam ne muy Sulayk ibn Mishal al-Ghatafani rahimahullah mu ne ñun de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma dafa fekk dafa génn ci ñun fekk ñun ñu ngi waxtaan suñu biir di am lu ñuy wax qaala mu nañ innakum la takallamuuna kalaaman in kunna la na'udduhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an-nifaaq Seydina Xudayfa ne yéen de da ngeen di wax ay wax yoo xam ne di génn seen làmmiñ ay ay kaddu yoo xam ne ñun saxaaba yi de jamono yonent bi saa saa dañoo jàppoon ne considéré ne loolu ak naafiq la <laughs> te loolu rawaahu imaamu Ahmad waa saway <laughs> kon ñun kon ñun tee ñoo xam ne ah lii de mooy mbir mi waaw kon nag yo- ñii lu tax parce que dañoo ëpp muraqaba seen borom waaw seen lépp amul woon seen dara lu dul ne dañ ci doon sóor seen borom mi nga xam ne azza waaw kon nag mu ngi noonu de hein léegi kon ñu continuer kon nag buñ bëggee nañuy suur borom bi ci li nga xamante ne nii mooy la ñuy wax hein li ñuy génn suñu làmmiñ yi nañ koy bàyyi xel ndax kat loolu man naa jur suñu alkade waaw mën naa jur suñu alkade àddina ak alaaxira moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwaanillahi laa yulqii lahaa baalan yarfa'uhu llaahu bihaa darajaat waaye wa inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min saxatillahi laa yulqii lahaa baalan yahwii bihaa fii jahannam wala yahwii bihaa fii jahannam Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee gis nga jaam dina wax benn kaddu génn ko ci làmmiñam min ridwaanillah ci loo xam ne kaddu ko gërëmul yàlla lay lay jur laa yulqii lahaa baalaa moom bàyyiwu ci sa xel wax na loo xam ne jural na ko ngërëmu yàlla sax tayu ko bàyyiwu ci sa xel boo xam ne yarfa'uhu Allahu bihaa darajaat borom bi da ko ci yëkkati ay daraja yëkkati ci ay daraja yoo xam ne ndax moom sax ba muy wax wax ji bàyyi loolu sax tax ko woon a jóg comme quoi xoolal rahmatullah waaye beneen côté bi wa inna al abda te gis nga dëgg-dëgg jaam bi dina wax gis nga kaddu goo xam ne min saxatillah buy jur merum sànjum yàlla laa yulqi laha bala du bàyyiwu ci sax xel préwotewu ci sax attention boo xam ne yahwi biha fi jahannam moo ci lay dugge ca lay nuure ca lay wàcce di rot di dem ca biir darakaatu jahannama ya di wàcc waaw di pëtëx ca biir jahannama wal iyaadu billah <laughs> kon nag kaddu nit da koy sàmm wal hadiisu qad rawaahu al Buxaari wa kadaalika al imaamu at-Tirmidi rahmatullahi alayhi waaw wa qad rawaahu qablahum qablahum al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra kon nag ah képp nag koo xamante ne nii moo la ëpp muraqaba ak boroomam kooku moo la gën a mucc ci lii kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne alxaamis muy xadiis bi nga xam ne mooy alxaamis mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha ta'ala yughaaru wa ghayratu allahi ta'ala an ya'tiya al-mar'u maa harrama allahu alayhi muttafaqun alayhi kon mu ne wala ghayra bi fathil ghayn wa asluha al anafa al anafa voilà mu ne alxaamis juróomeelu xadiis bi ci buntu bi waaye mooy 63 juróom benneelu fukku xadiis ak 64 eh, ak 63 bi mooy biñ génnoon ak ñeent mu ne moom. Euh, al imaam an-Nawawi mu ne an Abi Hurayra mu ne xadis bi ñu ngi koy jële ci Mawlana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne inna Allaha ta'ala yaghaar waaw mu ne boroom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegut borom boobu de yaxaar waaw moom day fiir waaw borom bi day fiir waaw Allahu akbar mu ne wa xayratullahi taala fiirut yàlla nag mooy lan est-ce que mooy comme mooy bu nit ñi déedéet waaw laysa al xaaliqu kal bind melul ak ki bind ki ñu bind waaw te fiirug yàlla an yati allaahu mooy lan an yati al mooy cam dikke maa xarama allahu alayhi la ko boroom bi xaraamal hein la ko boroom bi xaraamal mu koy dikke waaw bu defee loolu nag loolu ci la boroom bi loolooy fiirug yàlla allahu akbar mooy jaam bi dikke li nga xamante ne ni borom bi tabaaraka wa taala daf ko koo xaraamal bu ko defee rek loolu mooy fiiw yàlla ci moom Allahu akbar <laughs> mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii de daal dinay dëppoo soloof al imaamul ak al Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi waaye na ko Ahmad seen solo na ak seen taalibe ñoom ñaar ñële di imaamul Bukhari imaam Muslim daal imaam at-Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi al-jami' al-imaamu an wal ghayra kanta baat boobu nga dégg ci biir hadis bi bi fathil ghayni dañuy ra la ñuy wax duñu ah, al-ghayra wa asluha mu ne cosaaram al anasa waaw mu ngi jógee ci li nga xam ne nit ki bu amee mooy mooy ak fiiraange rek waaw ak fiiraange léegi loolu noonu euh, al imaam rahimahullahu taala daal di indi day wane borom bi ni nga xamante ne noonu lay fugloo jaab waaye it noonu la nekk koo xamante ne nii bëggalu leen lu dul ci yiw bëggul jaamam yi di nekk lu dul ci lu yiw ah bëggul jaamam yi nekk lu dul ci yiw moo tax mu soppal leen loola waaw nga xam ne mooy day am ak cof dafa am cofeel gu rëy ci ñoom cofeel gu rëy rëy ci ñoom ba bu leen gisee ñuy def lu naxursu noonu hein moom borom bi loolu noonu du ko ne du ko neex waaw du ci kontaan te day fiir ci jaamam bii nga xam ne moom dong la waroon di jaamu mu bàyyi ko fi di jaamu leneen waaw kon nag affaire baa gi noonu ndax fuglu gi nga xamante ne nii moom lañu borom bi di fuglu toppatoo gi nga xam ne moom lay toppatoo mbir gi jaam waaye loolu nag dañu kiy mayaale nan lañu ciy xamaale mooy muraqaba gi ah kon nag nañuy def tuuti sóoraale borom bi saa bu ñu naree def lu dul noon nañu xam ne borom bi la mu ngi gis waaw gërëmul mu gis ma may nekk loo xamante ne nii mooy da koo xaraamal ci sama kaw moo koy def loolu day koy day tax mu fiir waaw xam nga yonent bi saa saa waxoon na ko <laughs> li muy laaj saxaaba naan mais hein euh, euh, euh, naan Seydina Sa'd ibn kii la woon hein Sa'd ibn Euh, kii kii la keneen ci Sa'd ibn Ubaada voilà Sa'd ibn Ubaada la woon <laughs> radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu di wax di laaj naan euh, bu fekkoon keneen ak soxnaam mu naan da koy rey <laughs> jaasi lay jël gaa yi naan ko yow fiir nga <laughs> ah ah mu ne waaye kii nag yàlla sax ko gën a fiir waaw waaw ndax al waji yàlla yi foo jaar day fiir waaye yonent bi saa saam teg ci nag ne wallahu ashaddu xayra nu muy fiir fiir ndax fiir mooy lan da bëgg loo xamante ne doo bëgg leneen laal ko loo xam ne da koy yàq borom bi da laa rek ngir nga baax yow nga nar fee nekk du topp loo xamante ne nii iblis ak sa bakkan bi nga xamante ne nii jëmewuñ la fenn lu dul li nga xamante ne nii mooy ci alkade waaw moo taxoon mu ne kii bu fiiree borom bi moo ko gën a fiir waaw moom Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala nga xam ne ñooy wax ci loolu le eh, am benn waay ne ko Seydina Abu Hurayra moo ko nettali comme ni mu ne ci Musnad wal imaamu Ahmad rahmatullah alayhi mu ne dañoo wax Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko <laughs> amaa toxaar amaa amaa taxaar ne ko waa Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax yow di nga fi ndax dangaa ndax di nga fi mu ne waaw wallahi inni la aghaar wallahu aghyaru minni <laughs> wa min ghayratihi nahaa 'anil fawaahish <laughs> waaw mu ne ah kay te nag lu may fiir fiir man yonent bi alay saa saam borom bee ma gën a fiir te fiiram moo tax naha mu tere anil fawaaxis ci yi nga xam ne ñooy njombu téef bëgg jaam yi consacré wu kese di dox kese ci di ko jaamu di ko wéetal moom dong moo tax mu daal di leen tere yi nga xamante ne nii da leen di sori loolee ndax cofeel gi nga xam ne moom la amal jaam yi waaw moom borom bi tabaaraka wa taala kon nag loolu yëpp day wane ah comme que borom bi daal da fiir na bu ñu gisee ci loo xam ne da koo xaraamal suñu kaw kon nag nañu koy fuglu nañu koy bàyyi xel bokk ci li ñuy def nañuy nekk ñoo xam dañuy vigilant ak moom borom bi tabaaraka wa taala ah, ci suñuy jëf suñuy wax ak suñuy lépp lool mooy lëkkaale bi am ak li nga xamante ne nii